mu ne wara ba ibikumul laati fi xujurikum ak yéen góor ñi soxna yi ngeen xam ne da ngeen leen takk ñu ñëw ëndaale fi doom joo xam ne doom jiitle la ci yéen ju jigéen kooku manu ngeen koo takk kooku manu ngeen koo takk comme Zaynab bint Abi Salama moo tax yonent bi alei satu salaam ba ko sayyidatu Zaynab bint Jahsh naan ko dégg naa ne da ngay bëgg euh, denc Zaynab bint Abi mu ne ko la wax lool mu fekk mu naan ko dama lay proposer non doomu Abu Sufyaan ji dama lay proposer euh, la dama lay proposer radiyallahu anha nga denc sama sœur mu ne ko noonu nu mu mu ne ndax man damaa dégg ñu ne yow da ngay waaj a takk euh, Zaynab mu ne ban Zaynab ñu ne ko bint euh, mooy sa doomu Ummu Salama te Ummu Salama di soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko hiya laa tahillu lii ndaw soosu ngay wax mais moom damaa mais daganuma man yonent ma ne sarsam loolu waxoon nañ la yaa subhaanallah yaa subhaanallah way gaa yi dégg leen yonent ma ne sarsam boppam moo naan lii daganuma jàpp nañ ne nit mën naa baax a baax a baax a baax àgg ci ay maqaama foo xam ne dara yi xaraam yépp di dagan ci moom waaye xam ngeen li may wax ah? fan naa leen ko gën a xame fan naa leen ko gën a xame lii may wax du scoop gënuma leen koo xam en tant que wolof surtout ci biir sëriñ si ñun jàpp nañ ne moo tax sëriñ buy naan sànga ñu jàpp ne garaawul moom fi mu toll la mais loolu ay caaxaan la ay day soppeeku beer loolu wa day soppeeku meew loolu waxi caaxaan la yaa ko wax ku ñëw jënd lool bu doon ci réewum charia la dañ koy fëgg yar quatre-vingts ku naan sàngara lañ koy dóor waaw ba pare kooku bu moyul dees na ko tanzir parce que day yóbbaale ñu bari waaye en plus kooku ñu wax yow mais coup yi rek lañ koy dóor quoi xaddu xaddu euh, euh, euh, shaaribil xamr comme niñ ko gise woon moom lañ koy fëgg ah mooy loolu man ginuma leen koo xam gis nga gaa yi fii jàpp nañ ne surtout ñi gën yées <laughs> charru kii mooy mooy gaa yi nga xam ne dañ naan dañuy tasawuf les faux suuf yi ak ñi nga xam ne dañuy woote ay maqaama ak ay woote ay kiiwag yoo xam ne daa mel ni ñoom dañ koo woote ngir daal li sharia ay digle ñu man cee daal désengagé wu quoi man nan ngay yow maqaama kay noo ciy gën yëg xanaa day war a tax boo ko gën a ragal yàlla xanaa mais maqaama yoo xam ne da lay dalay lay da lay yow day gën a tax nga ñeme yàlla mais lool kay du maqaama bon wala muy maqaama contraire bi quoi mooy yow maqaama yoo xamante ne nii ci alkandida lay yóbbu kooku moom yéegul ay darajaat mais ay darakaat moom yéegul ci kaw ay escalier di yéeg di monter ay degré mais kooku ci kaaf yi la jëm ci kaaf yi la jëm mooy ñun dañuy caaxaan nga gis ñu naan la diw parce sëriñ la am na quatre vingt soxna ay quarante soxna gars yi duñ ci ñemee wax am na cinq soxna booy wax ñaan ah da ngay alko de kan mooy alku fa ayul fariqayni ah, ahaqqu bil amni in kuntum mu'min sabiqin mais yéen ana man ak yéen <laughs> man wax defuma lu dul rapporter li li li alquran wax li sharia wax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ñu may menacer naan ma man maay alku kan mooy alku mais ña kan ci ñaari kuréel yi moo gën a yey nekk ci sécurité bu dee ne wax ngeen dëgg sécurité kay xanaa man mi man mi nga xam ne nekkuma matuma sax haut-parleur mais maa ngi wax da en tout cas daal wax naan man li charia wax jeex na ngeen ne ma man maay aw yàlla subhaanahu wa man defuma lu dul ne lii de la ma man maay alku waaye ñi nga xam ne nag nee na buñ ko xamee nee na diine yàlla jee tax ñu xam ko moom lay wootewu moom lay ndax maamam da ci newoon wala diw moo tax bu ñu ko xamee nee nañoo nee naay loolu a tax mu mu mu am fitu hein di fouler aux pieds di ñàkk teggin di xotti ak tey charia bi ba pare nag jàpp ne kooku moom moo nekk ci sécurité man maa war a tiit man moom ko war a tiit maam moom bu ñu tëddee kan moo war a xaran man maa war a xaran hein mais du demee noonu waaye àddina gu wëlbatiku la àddina gu wëlbatiku la mooy yow miy wax lool yow la ñuy ay alku waxoon naa la wolof moom bu la nee da ngay alku du dara alkande gi du dara lu dul ñoom ñoo la rafaat soo nag baatin ma ci liggéey bu ñu lay liggéey ndax loolu réflexe la ci gaa yooyu moo tax milieu yooyu milieu yu salte la waaw milieu foo sëriñ si nii féef suufi yi nii bokk na ci milieu yi nga xam ne ñoo gën a bon te gën salte gën a taq najaasatul euh, mbaam xuux sax a ko wallaahi maa la ko wax ndax mbaam moom noonu la ko buur yàlla moo ko binde noonu mu meeme noonu mais yow wala xat karram naa bani aadam buur yàlla teral la ñuy waxati mu def ba am ñoo xam ne fonk nañ la ndax diine ji amoo dara looy def ngay xotti wormaay diine buur yàlla daal di lay teral ci loolu nga bëgg yow mooy waay ji nga xam ne dafa toog ci branche bi yéeg ci garab bi toog ci branche bi nga xam ne moo la téye di la teral tax nga féete ñépp kaw amoo dara looy def nga jàpp branche boobu di ko scier yor sëp si di ko damm di ko dagg yow da amul xel xel bu dee kaala gi àgg na ci asamaan si babu yaa ngay laal fële amoo xel amoo xel yow kay ki toog ci suuf naan la eh, attention siye ko nag siye ko mooy lan mooy ñàkk xorma ñàkk respecté li nga xam ne mooy sharia bi mooy yow miy woote cëriñ ba pare jàpp ne loolu noonu lu tedd la ci yow le fait que ngay ngay ngay ngay ngay ngay def bàkkaar yoo xam ne mais ruusoo sax en plus ginnaaw bi nga waree am kersa ci sa borom di def lu dul noonu mais nga ñëw di ko def ci en public te yeneen ci wàllu saabsaab waxoon na yéen ñépp la ñuy jéggal ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy def bàkkaar bi ko wanee en public. ñooñu moom buur yàlla du leen jéggal parce que sutura gi leen yàlla buur yàlla tegaloon subhaanahu wa taala di leen ci mu au lieu ñu respecter mais sutura googu ñoo ko xaawil seen bopp. ñu xawil seen bopp nag buur yàlla da leen di seetaan da leen di seetaan moo tax euh, euh, yooyu waxi caaxaan naa ay daa am fu mu àgg moo tax sawaay bu ko neexee sëriñ bu takk ñaari sœur nga naan lan wa an tajma'u bayna al-ukhtayni ci la dinañ ko gis waaw moo tax yooyu affaire caaxaan la ku la ko wax ku la ko wax ba ko mu dem bu doon ne bu doon ne moom moom moom moom nga ne nga ne moo doon sëb bu yoboo nga ba ko mu dem noo baal mu dem dara la la dul wàññi nag wolof bu la nee dangay alku dara su waa ñu dóor lay yar wala ñu daal lay dóori kuur wala ñu ñu ñu dem sa kër taal ko ginnaaw biñ la baatinee jàpput waaw moom dañ lay njëkk faj jël saw tur bind ko ci këyit goo xam ne weer ko buy wow ngay faatu ñu foog ne ñoo ci ne mais dañoo muusul rek ndax ñoom innaka mayitun wa innahum mayitun summa ñoom ñépp yawmal qiyaamati inda rabbika taxtasimoon waaw yonent mi alei saatu salaam gaa yi doon wax natarabbasu bihi raybal mamun manun ko faaru Quraysh yi loolu lañ doon wax ah bañ jéemee lu ne mënuñ ci dara utiliser nañ bâton ça ça n'a servi à rien du tout taxul yonent bi alayhi salaam nekk ci li ko boroomam teg di ci woote ne di ci woote sha'a man sha'a aw aba man ya'ba neex na ku mu neex wala bañ na ku ku man aba ku bañ mu ne ci gaa yi gaa yi lu ne ñu utiliser carotte waaye waaye kaay waaye boo bëggee ñu def la buur suñu kaw boo def boo bëggee ñu def la nga ëpp ñu alal boo bëggee ñu takkal la faam yi dàq ci Quraysh boo bëggee sax ñu fallalu fi mas lu am maliku Quraysh Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maliku Quraysh mu sànni lépp mais eh, yéen daal xamu ngeen wallaahi xamuñu bañ jéemee lu ne. sottiwul lañ lañ wax natarabbasu bihi raybal manun waaye saa nañ leen xaar rek leen mu faatu sax bu ko defee mu jeex quoi suñu boroom ne ko nee leen tarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin nee leen xaar leen nég négandiku leen man maa ngi néga gi mu wax ko feneen ne ko wax leen ne innaka mayitun yow yonent mi alayhi salaatu salaam da nga fiy jóge di nga toxu ci ci fii nii fii nii du saxukaay yi suuf sii saxukaay ni ngay toxoo nag ñoom noonu la toxoo waaw te buur yàlla ginnaaw loolu ñoom ñépp yéen ñépp ci kanamu buur yàlla subhaanahu wa taala yawmal qiyaam fa la ñuy li nga xam ne mooy li doxoon seen diggante foofu la régler bi cay beeg xusuuma dëgg xuloo waale gi xuloo ga foofu lay ame foofu lañ leen di régler moo tax gaa yi dañoo muusul muusuñu moo tax bañ ko bàyyee nag nitu àddina yeeg caaxaankat yi ñoo leen di fowe musiciens yeeg ñoo leen ngalab ñoom moo tax dañoo mujj ñoom ñooy taalibe yi yooyu caaxaankat yooyu seetal rek seetal rek nañu xool situation bi Sénégal ni ñu demee kan mooy sëriñ si léegi kan moo jiite kan sëriñ si dañu jàpp nañoo ñoo jiite gaa yi mais ñoom ci seen bopp xam nañ ne seeni ngalab caaxaankat yee ko téye caaxaankat yi ci politiciens yi ak ñi nga xam ne ñooy woykat yeeg ñooñu ñoo leen yor waaw ñoo leen yor wal iyaadu billah kon yii yépp a xaraama ku la fi wax dareen ku lu lii nee ko hé suuratu nisaa yi demal aaya 23 nga jàngi mbir yi laa wax bu la ko mën da jàngal ay maqaama sàngam la tolloo moom bokku cee a nekk ci zahir bi ñoom ci baatin bi lañ ne loolu ku la ko wax waxul dëgg waaw kooku ku la ko wax waxul lu am waxul lu ama ah. waxul lu am voilà